salib saliit ibn amr saliit ibn amr ibn abd shams ibn abd wudd ibn nasr ibn malik ibn hisl ibn amir al qurashi al amiri kon loolu doon turam di Saliit di doomi ku ñuy wax Amr Amr boobu di doomu ku ñuy wax Abdu Shams Abdu di doomi Nasr Nasr di doomi Maalik Maalik di doomi Xisl Xisl di doomi Aamir al-Qurashiyu moom mi nga xam ne ci kojuk Quraysh la bokkoon al-Aamiri ndax kan maam ji di Hisl ibn Aamir ndax saxaaba yi Salit yi dañ ci bari moo tax boo ne al-Aamiri bokkul ak Salit ibn Amr bi nga xam ne Salit bi nga xam ne ibn Amr ibn Zayd la bokkul ak Salit ibn Amr al Ansaari moo tax boo ne al-Aamiri nga xam ne dañuy xam ki nga xam ne moom ngay wax muy seydina Salit bi ibn Amr al-Amiri te am na keneen koo xam ne ansaar bi moom na yi la Salit ibn Qays kon seydina Salit ibn Amr Salit ibn Amr ibn Abd Shams al-Amiri radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu moom seydna imaam ibn isxaaq raxmatullaahi alayhi nee na ku teel a tuub la salit ibn amr ci waa quraysh la bokkoon Makka tuube ba yonent bi alayhi salaatu salaam di woote bokk na ci ñi ko njëkk a tuub ñi ko njëkk gëm ah, moom moo njëkk a tuub sax Seydina Omar ibn al-Khattab pour wax la ne kon gis nga ni mu jotee tuube ku mel ni imaam Ibn Isxaaq rahmatullah alayhi nee na moom Seydina Salit ibn Amr ibn Abd Shams al-Aamiri radiyallahu anhu demoon na fi nga xam ne bokkoon na ci ñi gàddaayoon demoon Xabasha jóge woon Makka dem Xabasha ku mel ni imaam al-Waaqidi ak imaam Abu Ma'shar nee nañ fekke woon na Badr fekke woon na ghazwatu Badrin moom Seydina Salit boobu nag bi Yonent bi alayhi salaatu kon di yónnee li nga xam ne mooy lettre yi ilal muluuk wal umaraa moom kon ni ko imaam ibn Hisham wax moom la yónni woon ci te imaam ibn Isaaq tudd na ko kene moom la yónni woon ci ki nga xam ne ibn Ali al-Amiri Hawza ibn Ali saaxibul Yamaama afwan newoon ra'iisul Yamaama muy Hawza di doomi Ali nekkoon ki nga xam ne moo jiite woon fi nga xam ne mooy Yaman ah loolu nag imaam Ibn Ishaq daal dina koy solo daal na koy solo jële ko ci ki nga xamante ne mooy Az-Zuhri moom mu jële ko ci Seydina Urwa mu jële ko ci Sayyidatuna Aïsha na ko noonu radiyallahu taala an il jamii imaam at-Tabarani daal dina koy solo léegi nan la fa deme nan la fa deme kon yonent bi alayhi salaatu salaam daf ko yónnee ah lettre ba mu ci bind la bismillahi rrahmaani rrahiim min muhammadin sallallahu alayhi wa sallam rasulullah ila hawza ibn ali salaamun ala man ittaba'a al-huda wa'lam anna diini sayadharu ila muntaha al-khuffi wal-haafi fa aslim taslam wa aj'al laka ma tahta yaday loolu la yonent bi aleyhi salaatu salaam bind ci lettre mu ne bismillahir rahmanir rahim ci turu buur yàlla mi nga xam ne moo fees dell ak yërmande te yërmandeem yaatu ci moom lay tàmbale mu ne min muhammadin lettre bi mu ngi bàyyeekoo ci seydina muhammad sallallahu di ndaw yàlla alayhi salaatu wassalaam ilaa hawza ki mu ko destiné di ko bind mooy hawza ibn ali di doomu ko ñuy wax ali mu ne ko salaamun ala man ittaba'a al-huda yal na jàmm nekk ci képp koo xam ne dafa topp li nga xam ne mooy njub waalam xamal ke ne anna diini ke sama diine ji sa yadharu ila muntaha al wal haafir sama diine ji dina feeñ dina noot dina àgg fa nga xam ne alxuf xaafir fu tànk gëléem ak fas tegu sama diine ji sama diine ji dina àgg foofule mooy fépp foo xam ne ndëggu tànku gëléem dina fa teg tànkam waaw fas di fa teg tànkam alxufu xam nga day tekki xufu yi nit di sol mais en général bu ñu nee alxuf wal xaafir ñu ci jublu alxuf mooy sabowu euh, gëléem alxaafir mooy sabo sabu mu fas tànk fas yi kii sabu buñ ko waxee sax fas ak li nga xam ne mooy ay berkeleeg yooyu mu ne ñoom fu ñuy teg seen tànk fu seen tànk di xamal ne sama diine jii dina àgg ba foofu dañ leen wax foofu mu ne ko kon nag fa aslim taslam mu ne ko kon tuubal bu ko desee taslam nga mucc te bu ko defee wa aj'al laka ma tahta yadayk li nga yor li nga jiite foofu yamaama yépp ma bàyyi koog yow loolu la yonent bi alayhi salaatu salaam mu ne fa lamma qadima alayhi salitu bi kitaabi rasulillah sallallahu alayhi wa anzalahu wa xayyaahu wa qara waqtara alayhi alkitaab fa radda raddan duuna radd wa kataba ila nnabii sallallahu alayhi wa sallam maa axsana maa tad'u ilayhi wa ajmala wal arabu tahaabu makaani faj'al ilayya ba'da al-amri atba'i wa ajaaza saliitan bi jaayiza wa kasaahu athwaaban min nasji hajar min nasji hajar min nasji hajar mu bi nga xam ne ci la ko affaire bi dikkal bi ko lettre bi dikkalee moom Hawza ibn Ali mu daldi ah fekk letre bi mooy dañ koo cacheté comme liñ ko waxoon ne ko nag buur yi lettre boo xam ne amul kii caché wuñ ko duñu ko liir de moo tax mi muy ñëw dafa nekk loo xam ne maxtuuman loo xam ne dañ koo cacheté mu ne mu accueillir ko mu accueillir Hawza mu accueillir kan Salit waaw mu daal lu koy accueillir anzalahu wa hayyaahu am na riwaay yoo xam ne wa habaahu wa habaahu mooy jox na ko ay mu jox ko ay mbir voilà mooy mu ganale ko après waqtara alayhi alkitab mu jàng téere bi mooy mu jàng lettre mu jàng li nga xam ne mooy lettre alayhi salaatu wassalaam léegi bi mu ko jàngee fa radda raddan duuna radd fa radda mu delloo raddan mooy mu tontu tontu woo xam ne daal euh, duuna radd fa radda raddan duuna radd mooy mu daldi tontu tontu boo xam ne bu tar la mooy tontu aljabbaarin bi unf kama qaala euh, al imaam al imaam ban az-Zurqaani bi muy shara al mawaahib bu imaam al Qastallaaniyu rahmatullahi ala al jami mooy mu tontu tontu bu bu sale mu wax lan <laughs> moom euh, Hawza ibn Ali mu ne maa ahsana maa tad'u wa kataba ila nabi mooy mu jël bind di tontu bind yeneen ci ma saab saab ne bind ci ne aka rafet li ngay woote wa mala ta lan moo gën a rafet lan moo gën a baax waaye nag wal arabu wal arabu tahaabu makaani faj'al ilayya ba'd al amri atba'uka mu ne ko waaye li muy rafet rafet nag xamal ne xamal ne araab yi nag dañuy màggal fii sama bërëb bi te tahaabu non seulement dañ koy màggal mais dañ koo ragal bu ñu déggee hawza bu ñu ma déggee sama trône bi rek dañuy tiit bu ñu ma déggee rek sama trône bi dañuy tiit araab yi dañ maa xam te ragal ma léegi nag looloo tax nag man sama turam du luy lâché noonu te gaa yi ku ma xamul arab yi laajal ma arab yi waaw léegi nag liy am fajal ilayya ba'd al amri atba'u da ngay jël benn ci mbir mi ñu seetoo bu ko defee ma da ma daal di lay topp loolu daal mooy li nga xam ne moom lay marchander sama mbir mi mooy sa nubuwa gi ngay wax nañu ko partager waaw walla rek boo fi jógee man maa lay wutu voilà <laughs> après wa ajaza salitan bi jaiza wa kasaahu athwaban min hajar après mu daal di loolu la bind daal di jox salit radiyallahu anhu jox jox ko kado bi muy dem bi muy ñëw jox na ko bu dee xabaahu boobu la wala anzalahu mu wàcc ko wa xayaahu mu tatakal ko nuyu ko la bu dee xabaaxu mooy bi muy ñëw jox na ko kado bi muy dem jox na ko kado jox ko ay yére yoo xam ne ci hajar la doon jóge ci ku waa hajar ñoo ko doon defar waaw mooy suufu côté Bahrayn yooyu la mu ne fa qadima bi dhalika ala nabi fa axbara mut bi sali daldi ñibbi Salit daal di ñibbi dem wax ko yonent bi aleyhi salaatu salaam daal di koy jox lettre bi mu ko bind ak li nga xam ne moom la Hawza daldi di tontu mu ne wa qara'a an-nabiyyu kitaabahu fa qaala yonent bi aleyhi salaatu salaam liir lettre bi mu ne law sa'alanii siyaabatan min al-ardi maa fa'altu baada wa baada maa fii yadayhi yonent bi aleyhi salaatu salaam ne bi ko jàngee lettre ba pare mu ne kii de bu ma laajoon bu ma laajoon benn partie benn mooy xetan benn dog ci li nga xam ne mooy ci suuf si lu ndaw benn parcelle rek bu ma ko laajoon suuf si du ma ko jox baada alkuna wa baada ma fi te ci lox li nekk ci loxoom it alku mooy ñàkk na ko dina ko ñàkk mu ne fa lamman sarafa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam min al fath jaahu alayhi salaam bi anna hawdata qad maat fa qaala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam amma sa yaxruju biha kaddaabun yatanabba yuqtalu ba'di nee na bi biñ ko waxee mim loolu la yonent ma saa saa mi ko léeree ne moom alku na te alku li ne ci li nekk ci loxoom mu ne bi yonent bi aleyhi salaatu wa salaam jógee fatxu Makka la ko Seydina Jibril dikkal ne ko Hawza tàgg ko Hawza ne ko Hawza ma nga waxoon ne dina alku ak la new ci loxoom alku na xat maata faatu yonent mi aleyhi salaatu salaam nag ne fa qaala nabi yonent mi aleyhi salaatu salaam ne amaa waawi amaa yëg ne innal yamaamata kene yamaama sa yaxruju biha kaddaabun yatanabba yëg leen ne foo fële di yamaama ginnaaw Hawza mi expliquer kat bu mag wax lu amul bu maga maga maga maga mag dina fa génne koo xam ne dina wootewu na yonent la waaw koo xam ne di jaay ne di woote nag moom moo mala yuqtalu dees na ko faat baadi ginnaaw na waaw akbar Allahu akbar Allahu akbar mu ne fa qaala qaa'il am benn waay bu ne yaa rasuulallah man yaqtulu am ko ne yonent bi alayhi salaam waa kooku nga ne moom dina fa génne yamaama nekk benn expliquer kat bu mag boo xam ne danaan yonent la nga ne dinañ ko rey sa ginnaaw kan moo koy rey fa qaala lahu rasuulullah anta wa asxaabuk fa kaana kadhaalik yonent bi alayhi salaam ne ko yow ak sa àndandoo sa mbokk yi yéena leen di sa compagnon yi mu ne nam ko waxe noonu la demee mooy musaylimatul kaddaab kon loolu mooy lettre bi nga xam ne moom la yonent bi alayhi salaatu salaam yónni woon ki nga xam ne mooy saaxibul yamaama di Hawza ibn Ali te joxoon ko seydina Saliit ibn Amr ibn Abd Shams al-Aamiri radiyallahu ta'ala an moom nag seydina Amr Saliit ibn Amr gis nga fam demoon noonu yeneen ci ma lay saabsaab yónni ko fa ci Hawla foo fële fële génn àddina ci xare yi nga xam ne moom la yeneen ci ma lay saabsaab ne woon kazzab ba dina fa génn yéen dinañ ko rey sama gannaaw moom Salih demoon fekke woon na xare yooyu waaye moom foofa lañ ko faate keroog Yamaama ci xare Yamaama. fa lañ ko faat moom Seydina Salih ibn Amr ibn Abd Shams al-Aamiriyu radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu wa anna bihi wa ja'ala a'la al-firdawsi maskanahu wa ma'waahu